fil baabi saani wa salaatiin baabu fadli da'fatil muslimiina wal fuqaraa'i wal xaamiliin. kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna. bunt bi nga xam ne moo doon ci garab gi wala tool bi ci toolu nit ñu garab toolu nit ñu sell ñi. garab numéro fanweer ak benn wala nga ne chapitre euh, trente deux non trente et muy fanweer ak benn euh, jeexale woon ko li nga xamante ni nii mooy xadiis bu gudd bi gisoon mu doon xadiit Seydina Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu anhuma bi nga xamante ne ci la ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy hadis numéro deux cent cinquante juróom fukk benn mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wa dafa daf ko jote benn bés ke waa Banu Amr ibn Awf seen diggante daa amoon lu doxoon seen diggante gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna moom lañ ko woon buntu bi nga xam ne moo doon wax di yëwénal di defar diggante nit ñi tey nag al imaam comme niñ ko annoncé woon rahimahullahu taala mu daal di dugg ci li nga xamante ne mooy garab gi ci tegu muy chapitre bi ci tegu buntu bi ci tegu mu ne baabun muy 32 fanweer ak ñaar baabu buntu fadli da'afatil muslimiin buntu bi leeral ngëneelu way néew ju dooley way wommatul ñi nga wommatul yàlla muy jullit ñi rahimahumullahu taala wal fuqaraa yi ak ñi nga xamante ne ñooy pauvres yi mooy ñi ñàkk ci ñoom way ngëm yàlla yooye wal xaamiliina ñi nga xam ne daanaka dañ leen a nëbbu mooy kenn faalewul seeni mbir xam nga xumuulu <laughs> mooy yoo xam ne dafa comme doom bi niñ koy nëbbe suul ko ci suuf mooy ab xumuul koo xamante ne ay mbiram daanaka dañoo jàpp ne dafa wàcc lool waaw ñoom noonu lañu ko jàppe waaw mooy ñi nga xam ne lool mooy seen xaal noonu lañu mel les les sans nom ñi nga xam ne kenn du leen boole ci dara ci leen waaw di leen doya dal parce que ah amuñu alal wala amuñu sant ba war ci biir jullit bi ña ko jàppe noonu mooy alxaamiliin nga xam ne presque dañ leen a suul kenn faalewul seeni mbir dañoo rot waaw <laughs> kenn du tudd seeni mbir waaw ñooñ ñooy alxaamiliin noonu la tudde bunt bi ñooñu nag ni ñuy mel noonu ndax ñu mel noonu nit bu ko boroom bi mayee alal te yaruwul yarub l'islam wala boog dara ci fitra des ci moom day gaaw a ñu mel nii waaw surtout ñi nga xam ne bi ñu amee yàggut waaw ñu bëgg a prouver dara wane ne am nañu il faut ñu am ñu ñu wan ne ñun am nañu bokkuñu ak ñu leen di maltraiter waaw. ci wàllu di leen wan bokkuñoo ñun bokkuñoo amu ngeen dara ñoo leen ëpp alal ñoo leen ëpp doom <laughs> comme la yéefaru Makka ya waxoon la waaj waxoon boog ñaar ñoo ñële muy nettali ca suuratul Kahf waaw ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara waaw kenn ki ay xarit lañu waaye kenn ki comme ko borom bi yakkal na ko ci ndami am mu bëgg a wan keneen ki ne ko léegi nag on on on boxe peu ci même riñ bi nag bokkatuñ li nga xam ne mooy classe ana man aksaru liy ware ne duma sa morom aksaru minka maalan maala ëpp alal woon a faraa te ñi may drainer ci ñuy ànd ak man fu ma dem mbooloo yi may topp bokkul ak yow te sax bu doo sax yow am nga ñu lay topp man qualité yi mbooloo ñi nga xam ne ñoo may ñoo ñooy topp sama gannaaw bokk ñoom yow fu ma toog ñi may wër moo ñooñ lu mel noonu da leen di yomb lu dul ku yàlla yar wala ku sa fitra des boo xamante ne moo lay wane lii nga am tekkiwul ne yaa gën ki ko amul ñooñu nag nga xamante ne nii kon ñàkkal leen solo dafa yobbu al imaam nag indi buntu bi rahimahullah ngir wan ne ñooñu nag dañoo am ngëneel bu rëy ci diiney l'islam dañoo am ngëneel bu rëy fa seen borom dañoo am ngëneel bu rëy ca yonentam bi sallallahu alayhi wa léegi nag muy ubbee tool euh, ci euh, garab gi comme ni nga xam xamante ne noonu la ko baaxee ubbi moom al imaamu rahimahullahu taala muy alquran ak sunna yi nga xam ne ñoom ñoo composé ñoo ëmb ñoo li nga xam ne mooy toolu nit ñu sell ñi anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne qaala taala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriduuna wajhahu wa laa ta'du 'aynaaka 'anhum fii la ci al-imaam yem mu ne qaala Allahu ta'aala borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegu de nee na wasbir nafsaka kan lay waxal yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wasbir nafsaka mooy muñalal muñal sa bopp téyel sa bopp tëjal sa bopp di muñ ak ak di ànd ak ma'al ladina di ànd ak ña nga xamante ne ni yad'una rabbahum dañuy jaamu seen borom dong du ñu ko bokkaaleeg leen waaw ñoom seen borom dong moo leen doy te doy nañu ko te moom la ñuy woo moom la ñuy dagaan di ko jullil di ko sikkaral di ko ñaan di ko defal lépp rabbahum seen boroom bi nga xam ne moo leen bind tette leen ba ni ñu toll waaye mooy ki nga xamante ne moo leen yar mooy ki nga xam ne moo leen di dundal ndànk par ndànk étape par étape mu ne nag ñi nga xam ne ñooy wéetal seen borom ñoo ñële bil ghadati te di ko def ah ci suba yi wal ashi yi ak ngoon yi waaw foo leen fekk julli julli juróom dugg nga dugg na waaye istighfar yi ñuy def di ñaan borom bi tabaaraka wa mu daal di leen jéggal waaw waaye ak azkaar yi ñuy def tudd seen borom saa su ne ak di dimbali nit ñi ak lu ñu man ak lu ñu mën a ñàkk di jaamu seen borom nekk ci ndigalam yi tey sore ay teram mu ne nag ñooñu tëjal sa bopp di muñ di toog ak ñooñu le ñooñu nga xam ne yuriduna wajha lañuy def seetuñu ci nammuñu ci utuñu ci diiruñu ci seen objectif nekkul lu dul namm am nekk nekk yàlla mooy borom bi kontaan waaw ngir am seen gënamu borom am la face d'Allah looloo leen tax a jóg mu ne ñii nag laa la wax yow rasulullah mii sangu nit ñi alayhi salaatu wassalaam nga tëj ci sa bopp muñ di toog ñoom même dee seeni mbubb gàtt na ñu bari ci ñoom ay ay saanoo lañ comme niñ ko waxee léegi kenn du leen tudd waaye tëjal sa bopp di nekk ak ñii waaw te nag wala ta'du aynaka anhum te ngal la maa ngi lay art bu sa ñaari bët alayhi salaatu wassalaam di jeng jëm ci ñeneen jéggi leen ñoom wëllis leen di xool ñeneen ñoo xamante ne ci wàllu àddina ak wàllu am am ñoo leen gën ñee aw demin waaye jaamuwuñ yàlla jaamuwuñ waaw ñooñu moom maa ngi lay moytu say bët di jëm ci ñii di jëm ci ñoo ñële waaw foofu la ci imaam yem waaye aay bi dafa continuer waaw mu ne ndax lool bu fekkee ne def nga ko bu boobaa turiidu ziinatal xayaatid dunya la ngay namm bu boobaa mooy taar taar tóor tóoru li nga xamante ne nii mooy àddina waaw nga xam ne gu doye la gu jege la kuy gaaw a jeex la gu éphémère la wala tuti' bul topp man ka nga xamante ne nii aghfalna qalba waaw ñun borom bi tabaaraka wa taala ñoo yëgadiloo xolam ba duñu tudd an zikrina ti di ñu tudd di ñu sant di ñu jaamu wattaba'a hawa nu mu def borom bi bàyyi ay mbiram seetaan ko loolu mooy aghfalna qalba an zikrina wal iyaadu billah ba ko borom bi defee nag wattaba'a hawaahu lu muy defee bakkanam kese mu topp bakkanam kese wa kaana te nekk na koo xamante ne amruhu ay mbiram furuta ak ëppal laa ko yàq ci la dëkk aay vingt-huit laay bi nga xam ne mooy ñaar ko juróom ñett ci suuratul suuratul kahf suuratul kahf laay bii nii mufassiruna yi rahmatullah alayhi dañuy nettali comme al ñoom al imaam ibn Maaja na ko al imaam at-Tabari rahmatullah alayhi que ne lii eh, ci Uyayna la doon wax al-Aqra ñoo ñëwoon na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun wax bu eh, di toog ak ñu jëlog Sayyidina al-Khabbaab ibn al-Arathi radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam la ñoom Uyayna comme que ay kilifa arab la ñoon Uyayna moom yàgg nañ ko fay gis ak al-Aqra foog naa loolu fay nekkatu ñooy laa ceeti Euh, al aqra ibn al habis mi nga xam ne keroog bi ñuy gisee xadiis mi nga xam ne yonent baay saa saa da doon fóon doomam yi sëtam yi al aqra nekk fanaan ko ah yow da fóon dañuy di fóon seen doom yi ka nañ ci yàlla ñun duñu fóon duñu fóon suñu doom yi gisuñu kon yooyu yàgg nañ koo gis ak al aqra al aqra la woon yooyu na gis nañ ko feneen yàgg gisati ko fi gisati ko keroog moo waxoon Seydina Omar ah ibn al Khattab waaw bi bi mu duggee <laughs> doomu mbokkam bi ne ko laajal bu audience euh, ci ki nga xam ne mooy xalifa bi amirul mu'minin ñu daal di koy jox audience mu dugg rek daal di attaqué Seydina Omar naan ko yow daal ibn al-Khattab doo ci lu jub te doo ñu <laughs> waaw yow moom ba ko woon dóor <laughs> ba doomu mbokkam di def intervention am ñu ne loolu la xadiis boobu loolu la mais loolu dëgërul waaw loolu leeraloon nañ ko bi ñuy gis tafsir allégé yi en fay boobu moom yow dina la arrangé nga siirab ba léegi waxuma la dee déglu parce que damay ragal euh, mu découragé loola <laughs> moo tax dama naan la rek yow déglu waaw mais bii moom tafsir allégé yi moom comme son ah, ko naas ba fatiha ba qarab naa ci yoo xam ne lu yomb dégg la daanaka du dépasser douze minutes maximum waaw jataay bu nekk waaw douze minutes maximum du ko dépasser jataay bu nekk walillahi alhamdu wal minna mu ngi ci archive yi boo ko ba ñuy gis suuratul kahf mooy euh, fichier numéro huit jataay bi nga xam ne moo doon suñu juróom-ñetteelu jataay ci loolu leeraloon nañ lii te ni xadiis boobu noonu duñ ci yàgg comme niñ fa yàgge woon dëgërul même bu dee jàllale bi ci biti niru na koo xamante ne dëgër na mais dafa am am maqbul ba fa ne te maqbul ngir ñu déglu jàpp say xadis il faut mu am ku ñëw topp ko am na yeneen xadis yuy wax lool comme xadis Seydina Salman bi al-Farisi radiyallahu anhu waaye loolu yépp boo ko tegee ci kanamu xadis bi al Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi solo jëla ko ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu muy wax an aaya bu mel nii dafa ñëw suuratul An'am ah mu ne laaya boobu noonu xam nga kan lay wax man mii la doon wax ak lenn ci li nga xamante ne ñoo ñoo doon nekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam tudd leen ñoom Seydina Bilaal ku bokk Hudayl ak noonu ainsi de suite mu ne ñooñu la voilà ñooñee. ñun ñooñee la aaya bii doon wax mooy dañoo nekkoon fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam kuffaaru Qurayshi nii daal di ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dàqal ñii waaw waaye ñun boo bëggee ñuy toog ak yow il faut ñii nga xamante ne nii ah ñoomin Bilaal ñii way ah ñoom ab moom Ibn Mas'ud mii lim na ko moom Sa'd ibn Abi Waqqas yii ak ñu mel ni ñoom comme ça ñu ñeme ndax bu ñuy toog ak ñun dañuy ñeme te ñun kilifa lañ bokk ñoom ñoom classe yonent ba ñun waa Quraysh ñoo lay boo bëggee ñun kilifaay Quraysh yi ñuy toog di la déglu foog nga dàq borom borom gàtt mbubb yi nga xamante ne du ñu waaw foog nga dàq leen waaw. léegi nag mu ne mu am nag lu xew ci yonent bi sallallahu ba ni suñu borom bi wàcc lii lool mooy liy dëgg te saar boobu suuratul kahf suuratul makkiya la saar la boo xam ne saaru makka la te beneen mbir buy wane ne loolu amul mooy xadiis yooyu dëgërul bi niru na luy dëgër wax naa la maqbul te contenu bi mooy demewul noonu waaw demewul noonu wallahu taala alam parce que Uyayna ni ñuy wax al Aqra meluñ nii waaw li al Qur'an naan bul topp ki nga xamante ne nii bul jéggi sa bët bàyyi fi ñii ma la toppuloo hein ngay topp koo xamante ne nii aghfalna qalba est-ce que qad aghfala Allahu qalba kalla wa min sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw mooy moom est-ce que borom bi dafa dafa dafa yëgadil xolam bu yëgadiloon xolam du nekk sahaaba waaw est-ce que al aqra borom bi nii la mel wa taba'a hawahu mukk qad ittaba'u Allah wa rasulahu wallah ñoom ñoo ñëpp kaw kaw yooyu noonu nekkoon ay jullit ma ne waxuma la loolu kenn ci ñoom moo gën bépp sëriñ bépp sëriñ nag booleel ma bépp wali yu budul saxaaba nga teg leen ci balance uyay na moo leen féete taw fa yàlla du seen sax morom gaa yi sax gisuñ poussière waaw am na nag nu leen borom bi melale te loolu leeraloon nañ ko bi ñuy tàmbali téere bi yonent bi alayhi salaam ci boppam borom bi da ko booleel ak lépp loo xam ne société yiñ ko yónni dañuy dund loolu mu def saxaabaat yi ñu koy feeñ ci facette yooyu di def ay ay ay loo xam ne ci biti nii ak wàññeeku wàññeeku lay niru ngir borom bi wàcc ci ay atte yoo xamante ni ñiy ñëw ba ilaa yawmi diin moom lañuy ñuy jàppe diine waaw nga xam ne ku ci xam lool day dellu ca niiwaanu saxaaba ba nga xam ne moo defoon la ñu wàññeeku wàññeeku la suñu borom wàcc atte yi nga xam ne moo tax ñu mën a xam lan la borom bi namm ci ku def lu mel nii waaw moo tax saxaaba yi <laughs> non sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas wal hadith qad rawahu al Muslim fi mawdi'ayn al imam Muslim ibn al Hajjaj Abu al Husayn waaw al Qushayri rahimahullahu ta'ala soloo na ko ma Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas ahadul mubashirin mubashirin bil janna xaalu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam mu ne ah aaya anam bii nga xam ne moom bii la niroo nga xam ne da doon wax ne bu leen bul bul bul dàq ay yéen ñëw non yéen dañuy dàqal gaa yi quoi ah. yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun mënuñoo toog ak moom loolu kaf kuffaar Quraysh yi ñoo ko doon wax wal iyaadu billah wal iyaazu billah waaw waaw ñoom ñoo doon wax lool ne ay wa dàq leen ndax du ñu am sañ-sañ di ñeme ñuy toog ak ñun ba di yëkkati seen seen xar kanam sax dañu xool moo tax borom bi nag nee na sayna Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne keroog la borom bi wàcce wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi te aaya boobu li muy wax ak lii c'est la même chose waaw loolu li makk la xew wallahu taala alam kon lëkkaalee mag suñu bunt bi mooy ñooñu yonent bi alayhi salaam kuffaaru Quraysh yi ñëwoon naan yonent bi alayhi salaam dàqal ñii ndax duñ ñu ñeme di toog ak ñun way way borom woy mbubb yi ah, di toog ak ñun dañuy day tax ñu ñuy ñeme ba pare du ñu xam suñu gëdd dàq suñu borom ne bu leen dàq ne ko bal li ma lay dëggal wasbir nafs nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi ñoom ñii nga xam ne ñooy néew ji doole yi waaw ñoom ñii nga xam ne ñoom lañuy ñàkkal solo ci Makka waaw ñoom laa lay digal man sa boroom nga tëj sa bopp muñ sa bopp di nekk ak ñoom ak lépp loo xam ne loolu la laaj waaw nga nekk ak ñoom waaw waaye waxul ne Yonent bi alayhi salaam boo jéggee di xool ñeneen ñu dul ñii mooy jëmale sa bët jox priorité kuffaaru Quraysh yi bu boobaa da ngay nam mu xalaata dunya kalla loolu mooy comme li yonent naa saa saam li ko waroon bi wax ni ko wax yoon naa laa ci yonent yi la jiitu woon la in ashrakta ku nekk ci ñoom lii laa ko waxoon la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin waaw waxoon naa leen wax yoon naa laa ak yonent yi la jiitu woon këne la in ashrakta yow alayhi salaatu wassalaam ilmi mag mag fa yàlla ak yonent bu nekk fa ko bi teg te yonent bi ku nekk wax naa la te moom laa lay wax yow la in ashrakta boo ma bokkaalee tarfatal ayni lu gën a ndaw la yahbatanna amal te saa sa lépp loo ma sa jëf day màbb day yàqu wala takuunanna te yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma ko waxoon yonent bu nekk Seydina Ibrahima yi Nuh Seydina Muusa ñeneen alayhimu salaatu wassalaam di nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu perte wala iyaazu billah loolu est ce que mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu na ko ci loolu mais loolu da koy wax pour wax ñu ñun ci gannaawam amul kenn koo xam ne yaakaar nga ne am nga dara fa yàlla wala am nga koo takk koo xam ne am na dara fa yàlla koo xam ne moo lay ñemeloo ngay moy yàlla. wóor na yàlla boo ko defee sa lépp yàqu ak ku nekk sa baay ak ku nekk say ndey ak sa baay waaw ak sa maam waaw loolu la bee yonent yi alayhimu salaam maasuumuuna la borom bi sori na leen ci sa falsifatul axlaaq waaw jikko yu yu bas yi yi nga xam ne yu wàcc yi yu doyadi yi nga xam ne di doyadal nit parce que moom amul alal parce que mbubbam gàtt na parce que mbubbam euh, amul li nga xamante ne mooy bi ñu yaakaar wala sant yu ñu yaakaar wala dëkkul amul alal ay ay ay bayre waaw ñooñu ñooñu sori nañ waaw kon nag lëkkaaleem ak bunt bi dafa leer mooy way néew ji doole yooyu la suñu boroom nee nañ tubaab yi saa saam tëjal sa bopp ci ñoom waaw tëjal sa bopp ci ñoom nga ànd ak ñoom del nekk ak ñoom. di di di saxook ñoom te xam nga ne yeneen tibaay saasaam borom bi du ko digal du ko digal muy tëj boppam ci ñoo xamante ne nii quand même duñu ñu am solo fa yàlla kon nag kon ngëneelu waay yi nga gis ci ngëneelu way néew ji doole jullit ñi ak way ñàkk ñi waaw ak ñi nga xamante ne ñoom la gaa yi nëbb seen lépp jàpp ni seen lépp la bu ñuy duñu tus duñu dara léegi loolu mooy lii al imaamu Nawawi kon loolu rek la indi wàll wu njëkk wi Abdullah ci tool bi muy li jëm ci wàllu alquran muy ñëw nag ci beneen wàll bi di wàllu xadiis mooy xadiis yi ah buntu bii ñu nekk nag mu ëpp xadiis ñaari buntu yi ñu jàll ndax mu ngi ko commencé xadiis deux cent cinquante deux jeexale ko li nga xamante ne xadis bu gudd moom it comme ni mu jeexale woon bële mooy xadis numéro deux cent cinquante neuf hein fay ñaataa xadis a ngokkoon nga ne ma waxaatal deux cent cinquante deux voilà deux cent cinquante deux cinquante trois cinquante quatre cinquante cinq cinquante six cinquante sept cinquante huit cinquante neuf muy huit xadis kon huit xadis la fi al imam indi ci buntu bi insha allahu taala Euh, kon ñu daal di dugg nag ci xadis bi nga xam ne mooy bi njëkk bi mu indi muy xadis numéro deux cent cinquante deux ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar